wa xulafaa'ihil muhtadiin wa ahli tariiqatil faa'iziinar raabihiin amma ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nuyu di ziyaara baax di baalu xaq di ñaan borom subhaanahu wa ta'aala boo leen jéggal ñu di ndokkal tamit ci weer wi weer wu tedd wi muy weeru Shawwal ginnaaw ba. weeru euh, Ramadan al mubarak euh, dund nañ ko ci jàmm alhamdulilah sant yàlla borom subhaanahu wa ta'aala moom mi ñu wërsëgal ñu tàmbali ko ci jàmm te jeexal ko ci jàmm. Euh, li nga xam ne moom moo aju ci wàllu kon al mu'awwidhataan yi nga xam ne moom lañ doon gis xam naa moom la ñuy yeggale insha allah ci koor gi moom li ñu tàmbali woon ci koor gi. tàmbale gisoon nañu li nga xamante ne moom moo aju ci suratul falaq euh, gisoon nañu globalement ne suratul falaq euh, saar la boo xamante ne borom bi subhaanahu wa def cee maanaam daf cee def lépp loo xamante ne day tax di mucc ci ay musiba yoo xamante ne nit ki ñaari du ci bëy ci am contrôle maanaam comme ñi nga xamante ne moom mooy musiba yi guddi yi ak bëccëg guddi yi ak bëccëg yi mais surtout yu guddi yi ak mboolem euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci yëngatu ci wàllu guddi ak lépp loo xamante ne daf cay xewe naka noonu euh, nekk tamit loo xamante ne borom subhaanahu wa Euh, daf cee def tamit ci maanaam euh, ci mus musluwaay mu nekk musluwaay ci lépp loo xamante ne maanaam musiba yi euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy njabarkat yi ak ñi nga xamante ne dañuy def comme ni ñu koy waxee way ñi ñi ay def ay def-def mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngatu ci loolu ak seenu ay tamit daf ko ci daf leen dafay musalaate ci musiba yooyu ñu gis ne tamit euh, mboolem li nga xamante ne moom mooy euh, ay rek boo xamante ne day jóge ci euh, bët ak làmmin ak yu ko nuru te yooyu yëpp nekk loo xamante ne ci xolu nit ki lay jóge mu nekk xeetu soxor ak keñaan ak mbañeel yooyu yëpp Euh, ak li nga xamante ne moom la mën a yàq loolu yëpp sootu falaq gisoon nañ ko ci dañ ciy jàngee ne euh, rawatina ci aaya bu mujj bi ne euh, nit ñi duñu rek ay jëmm yoo xamante ne ay xott lañ waaye dañoo amee ay ruux ak ay bakkan te seen xol dafa am ay jeexital yoo xamante ne moom lay am non seulement ci yeneen nit ñi ci ah, selon ni nga xam ne noonu la ñu jëlee seen yitte jëmale ko ci ñoom waaye tamit day am ay jeexital ci li nga xamante ne moom mooy eh, jëm maanaam ñoom ci seen bopp ba pare day am jeexital tamit ci univers bi yëpp. loolu moom moo tax nit ki eh, ci côté bu positif bi comme ci côté bu négatif bi su toogee masalan bu dee ci côté bu positif bi su yëngalee yitteem daal ñaan borom bi subhaanahu wa ne yàlla de diw sàngam sama mbokk jullit la wala diw sàngam xam naa ko maanaam mu tudd turam rek yëngal xol bi daa di sànni ah, li nga xamante ne moom la bëgg loolu arrivé kooku maanaam yàlla na nga ko jàppale ci nangam yàlla na nga ko defal nangam xet ma da gis loolu mun yëngatu ci xol bi day daal di am effet ci univers bi ba nga xamante ne day daal di am processus bu déclenché wu bu tax ba loolu day daal di ñëw dem réaliser wu parce que loolu noonu mooy ne pouvoir boobu doomu aadama def maanaam borom subhaanahu wa def ci doomu aadama loolu pouvoir bu yéeme la te noonu mu ko amee ci loolu noonu la ko amee tamit ci wàllu mbon maanaam nga xamante ne soxor gi mu soxor rek ak kiñaan gi mu kiñaan moom lay xool maanaam yéene nit ki lu bon rek maanaam euh, affaire bi takk ci moom mu daal di dem Euh, processus bi tamit déclenché wu ci univers bi ba mu dem mu dal ci kaw kooku ak yu mel noonu loolu nag xam biñ xam loolu borom subhaanahu wa ta'aala xam bi mu ko xam indi nag ne yow boole ci wa min sharri hasidin iza hasada ak euh, loru ki nga xamante mooy aji kiñaan gi ah, aji kiñaan suy dem di kañaane maanaam euh, loolu tamit mu bañ a nekk loo xamante ne maanaam nit ki bañ a bañ a bañ sàggane loolu Euh, mu di ko jàng maanaam kon dinañ gis ne globalement euh, bi ginnaaw bi mu musuloo ci li nga xamante ne moom mooy euh, mucc maanaam liy taxa mucc rek de manière générale maanaam maanaam mooy aw ay rek waaye dafa muslu tamit yamul ci ay ci muslu ci ay rek waaye dafa musulu ci ay yi nga xamante ne ñoom ñooy ay musiba yi nga xam ne ñoo yi gën a garaaw ñaare ki nga xamante ne dafa jël pistolet daal ci charger douze daal di ñëw euh, ci kanamu nit ki euh, fas koo yéenee faagaagal kooku mën ngaa làqatu mucc mën ngaa yëg plan bi déjouer ko dem rëcc mën nga koo teel a boole police ñu teel koo jàpp mën ngaa def yu bare bare bare rëcc waaye ki nga xamante ne moom la muy def daf koy jëlee ci xol bi mu nekk ay mbir yoo xamante ne yu bon la mu daal koy ëf ci euh, ay pas-pas ah, kooku maanaam enquête bu métteeg ak yeneen d'ailleurs sax euh, boo demee boole ko police sax dañuy jàpp ne dof ci réew yu bare bari ci réew yi maanaam lu ëpp ci réew àdduna bi boo demee boole police naan kii moom a liggéey wala moom a def nii <laughs> dañuy jàpp ne feebar euh, yow sax boo moytu dañ lay yóbbu hôpital psychiatrique te euh, ànd ak ne réalité la boo xamante ne bu wér a la loo xamante ne lu sax la euh, nit ki tamit masalan nit ki ne diw moo ma iñaane wala diw moo ma soxore wala lim ma yéene lu bon loolu wala bëtam bii mu ma xool moo aay moo tax nangam dal ma wala làmminam bi maanaam kiñaan gim ci àndaloon wala soxor si wala sax parfois du nekk ne nit ki daf ci am intention bu bon waaye nag sauf que moom ci jëmmi boppam moo nekk nit koo xam ne làmmiñ wi daa ay te lii waral nit ki tamit am làmmiñ bu ay mooy le fait bakkanam ay maanaam mu nekk koo xamante ne bakkanam dafa am euh, dafa enroulé wu ah maam lu bon moo ko enroulé moo ko moo ko moo ko moo muur comme genre champ nga xamante ne ñooy wër affaire yi su su su mën nay wax dara xëy na lu baax la ci jublu ak rafetlu ah ak wax lu ne ne lii day lu baax la ndeysaan diw day ci ah, kii daal mooy jàmbaar nangam ndekete dama ngay gaañ waaja lu tax parce que en fait moom ci jëmmi boppam bakkan bi moo mel noonu maanaam moo bon ci cosaan loolu moom moo tax sellal nit ki tamit su sellalul bakkanam sellalul maanaam jëmmam xolam ba nga xamante ne mboolem yi ci génnee day am effet dafa war a am effet bu bu positif boobu loolu mooy waral léeg-léeg muy bëgg léeg-léeg di di bëgg du wax pourtant lu baax la bëggal nit ki waaye da koy gaañ da koy lor euh, bu dee lu bon la ko yéene nag moom ba di ko tudd ci làmmiñ foofu la gën a garaawate encore foofu la gën a garaawate encore maanaam foofu moom ñaare euh, mën na koo yàqal lu ne euh, loolu moo tax léeg-léeg sama mbokk wolof yi xam naa ne dañ cee bari expérience xam naa moom moo tax lu bari bari yi ñuy def Euh, dañuy bañ kenn xam ci dara parce que gis nañ ni gars yi buñ ci commencé wax rek affaire yi day yàqu maanaam te <coughs> loolu euh, tamit jar na ñu xool société bi yan façon nit ñoo ci nekk tamit maanaam <coughs> ba tax buñ tàmbalee wax ci dara rek affaire yàqu euh, léegi <coughs> te am na sax xadis bu koy wax maanaam dee leen seen projet yi dee leen ko aaree ak maanaam sutura maanaam voilà parce que nit mën na cee wax loo xamante ne moom pourtant lu rafet rek la ci jublu euh, euh, moom ba mu ca waxee rek ci l'affaire bay yàqu maanaam loolu nag mbir la moo xamante ne ay jeexital la yoo xam ne ki ñu bari duñ ko xam maanaam ñu bari duñu comprendre naka la mën a nekke parce que dañoo jàpp ne doomu aadama xottu kese la loolu moom moo tax maanaam problème bi yëpp foofu la nekkee ñoom dañoo jàpp ne doomu aadama carcasse bii nii la alors que déedéet doomu aadama gën na compliqué loolu gën na garaaw loolu. voilà ci biiram dafa am yeneen i monde yu ci nekk dafa am yeneen i euh, euh, euh, affaires yoo xam te ne maanaam mooy le volet spirituel moo gën a dominant ci nit ki te kon yooyu yëpp nag. ngir mus muslu maanaam nga gis ne yooyu mus mucc ci yooyu ñoo gën a jafe mucc ci ku lay pexe ñoo gën a jafe mucc ci koo xamante ne day wut nu mu lay gaañee nga xam ne gaañ gi yëpp ci zahir la mucc ci kee moo gën a jafe voilà yii yëpp nga mucc ci mucc ci boobu moo gën a jafe euh, amaa yi nga xam ne ñoom ñooy xew guddi gi nag comme niñ ko gisee woon ak yi yëngatu ci guddi gi ba tax mooy mauvais esprit yi ak yu mel noonu loolu moom bu la bëggee lor maanaam nit ki suñ su ko yooyu dee lor euh, euh, yooyu tamit boo demee police di leen expliquer naan leen dafa am benn Ah, lu ma taseel ci guddi gi wala keroog bi ma génnee ci guddi gi xam naa ne daal li ma dal booba la ma foofu la ma duggee ay ngelaw seytaane ma dugg ak ay xeet yooyu dañuy jàpp ne da ngay yow yow yaay caaxaankat bi gën a mag maanaam te ah, boo moytuwul ah dañ naan maanaam ñoom ci seen bopp sax dinañ la tëj quelque jamono ndax li nga tardé seen temps li nga leen perte loo seen temps ak yu mel te ah, te ànd ak gis ngeen yooyu yëpp ni mu garaawee ak ni nga xamante ne noonu la nit ki soxlaa mucc ci yooyu yëpp te souvent su muccee ci yooyu yeneen yi ci des day yomb maanaam lu tax parce que loolu tamit maanaam moo tax saar boobu bokk na ci lim ñuy jàngal mooy ne monde baatin bi dafa am ay jeexital yu rëy ci monde zahir bi maanaam monde baatin bi bu nit ñi dafa am sax ay jeexital yu rëy ci monde zahir bi léeg-léeg euh, nga gis koo xamante ne. Euh, dañ koy def loo xam ne masalan moom lépp lu mu bëgg a jot maanaam mbir mi day dëgëre dëgëre dëgëre dëgëre dëgëre dëgër këcc maanaam tey bu demoon di wuti di liggéey fenn sax exemple la da gis fu mu dem gaa yi tëj buntu bi ñoo xam ne dañuy bëgg ku ku liggéey si waaye bu waa yi ñëwee ñoom daal dina am lu leen détourné lu tax bañ ne non yow duñ la jël te pourtant Euh, ak ak maanaam ak yeneen ah maanaam loolu exemple kese la te loolu monde zahir la affaire boobu loolu zahir la fekk monde baatin bi moo am effet ci monde boobu noonu maanaam loolu moom moo tax yooyu jarul négliger moo tax sóoratul falaqi ci yooyu nga xamante ne yooyu lay insisté maanaam yooyu la gën a teg mooy xeetu musiba yii ak seeni origine maanaam fi nga xamante ne foofu lay jóge maanaam yooyu yëpp yooyu la concentré te baatu min sharri ma maanaam ci musiba lu bonuk lépp loo xamante ne dafa tukkee ci lu maanaam ci lu yàlla bind loolu tamit dangay gis ne maanaam musibay zahir yi ñu ngi ci waaye musibay baatini tamit ah, ñu ngi ci ci tënk kon sooratul falaqi ah, maanaam musluwaay gi ñu ciy muslu dañ ciy muslu ci lépp loo xamante ne lor la waaye boo xamante ne jógewul ci intérieur nit ki maanaam jugewul ci nit ki moom ci jëmmi boppam wala boog bu dee dafa juge ci boppam itam jugewul ci maanaam loo xamante ne ay doxalinam la ay jëfam la ay euh, jikkoom yu bon la kon yooyu loolu moom mooy première euh, moom mooy li aj woon ci euh, sooratul falaq léegi ñu war a dugg insha allahu taala ci beneen Euh, partie bi muy sóoratu naas sóoratu naas mooy saar bi mujj ci saari alquran yi fukki euh, euh, maanaam mooy téeméeréeru saar ak fukk ak ñeent muy kon di dajale alquran ba pare borom subhaanahu wa maanaam ndax al euh, ndax 114 euh, maanaam mooy ki dajale euh, bu ñu jëlee saar boobu tur bi mooy annaas mooy nit ñi maanaam kon nga gis ne borom subhaanahu wa fi mu tëjee saar bi mooy nit ñi fi mu tëjee alxuraan mooy nit ñi nit ñi ñoo tëj alxuraan loolu day wane importance bi nga xam ne moom la nit ñi am ginnaaw bi nga xamante ne moom la indi al falaq maanaam ndax ixlaas falaq naas euh, falaq ixlaas xam nga day tegtale wéetaayu borom bi subhaanahu wa ah, moom mooy le fait mu xar lépp mooy boroom ki xar lépp ubbi lépp waaye lépp dañ ko ubbil pour kan pour ñan am naa su nit ñi euh, Euh, moom adadu nafsi yow maanaam annaas 351 maanaam adad ah, mooy bi dafa tolloo ak benn ci mbindinu alquran maanaam ndax bu ñu waxee ah, alqura alquran al parce que dañ koy jànge noonu wala ñu bind ko alqur maanaam qur aan boo xamante ne maanaam xam alif lañ bind ba paree def ci madda maanaam boobu façon bindin boobu moom tamit mook mook mook an naa suñoo tolloo maanaam day wane nit ki daje gi nga xam ne moom la dajale lépp maanaam ne nit ñi ñoom ñooy ñoo dajale lépp te nit ci boppam mooy jëmmi alxuraan xam nga loolu euh, waxoon nañ ko ci koorug daaw bi euh, leeraloon nañ ko ci ruuxul maani wal bayaan Euh, doomu aadama moom mooy ki nga xam ne moo gën a tedd ci li yàlla bind te alxuraan justement pour moom la ndax moom moo war a gérer univers bi maanaam moom ci jëmmi boppam borom subhanahu wa ta'ala daf koo mooñaalee alxuraan muy benn parce que moom mooy univers bu mag bi comme ni nga xam ne alxuraan noonu la nekkee code source univers bi yëpp et en même temps moom mu nekk ci biir ba pare war a utiliser alxuraan pour mën gérer adduna bi ci ni mu gën a baaxee. Euh, moo tax tamit beneen façon bindu alxuraan euh, beneen façon bi mooy bi ëpp li alxuraan di ñëwee mooy bi ànd ak hamza bi mooy alxuraan mu ànd ak hamza bi 352 boobu moo ëpp li muy ñëw boobu moom mu ngi tolloog an nisaa ut Euh, te moom mooy jigéen ñi boobu moom loolu la tolloon moo tax sóoratul nisaa saar la bu yéeme yéeme yéeme yéeme boo xamante ne borom subhaanahu wa taala euh, daf ci dajale ci saar boobu mboolem yi nga xamante ne nit ñi moom la ñu soxla pour maanaam outils yi ñu soxla pour mën a incarner alxuraan pour mën ko doxal. voilà yi ci yàlla digle yi mu ci tere yi mu wax ne maanaam tout ce qui est sociétal tout ce euh, yu am rapport ak nit ki jaamu yàllaam yàlla yàllaam maanaam nan la war a doxalee nan maanaam ba ta nan la war a incarner nan la war a euh, muccee ci doxalin yu bon yi nu mu war a def maanaam lépp ngi ci suuratul Nisaa pour mun incarner alxuraan waaw boo tax moom tamit yaa ay naasu la tàmbale maanaam ay yéen nit ñi parce que ñaari saar ci alxuraan ñoo tàmbale yaa ay naas di woo nit ñi di wax ak ñoom ñaari ñaari saar la bu njëkk bi mooy sóoratu nisaa beneen bi ci des mooy sóoratul xaj maanaam te aj aj mooy jóg bi nit ki di jóg di dem ci borom bi subhaanahu wa ta'ala di ko maanaam di di jël maanaam lépp di dem ci yàlla loolu mooy xajj parce que baatu ja mu ngi teg mooy xasara jublu na ci maanaam kon aj loolu la d'ailleurs de toute façon dañ naan maanaam bu ñaan aj kaaba gi dañ naan nga dem aji ji néegu yàlla bi maanaam nga dem nga jublu ci néegu yàlla bi mais euh, booy dem ci néegu diw néeg ba taxulaa jóg mais diw ma diw moo la tax a jóg voilà ah te foofu dañ ci gis kon borom subhaanahu wa ta'aala di interpeller nit ñi annaasu nag baatu euh, annaasu baatu fi mu jógee borom xam-xam yi rahmatullah wax nañ ci ay wax yu bari bu njëkk bi moom mooy mi ngi jógee ci nasiya maanaam ngir ne pluriel la ci insaan maanaam ak insaan mooy nit euh, bu ko defee pluriel bi nekk maanaam euh, ndax maanaam euh, annaas maanaam bu dee ci côté boobu la ndax insaan bu boobaa mi ngi jógee ci nasiya maanaam muy an nisyaanu mooy fàtte ndax walaqad ahidnaa aadama min qablu fa nasiya maam Adama yonent bi sallallahu alayhi tamit wax na ko nasiya Adama fa nasiya zurriyata euh, maam Adama dañoo fasanteeg moom kóllëre ci lu jiitu mu daal di fàtte mu fàtte. yonent bi sallallahu alayhi ne maam Adama ne dafa fàtte moo tax moo tax euh, njabootam yépp di fàtte. maanaam comme que nit dafa gaaw a fàtte loolu tam kon mooy caractère humain maanaam nit day fàtte euh, loolu moom moo tax ñàkk a fàtte bokkul ci nite maanaam bokkul ci humanisme ñàkk fàtte dafa bokk ci lii tax nit ki nekk mën a nekk nit déjà nekk nit rek mooy être humain mais aussi être maanaam nekk koo xamante ne maanaam un être day fàtte mais être humain aussi day fàtte maanaam le fait d'être humain loolu tam day tax ngay fàtte maanaam bu njëkk bi un être humain mooy nit day fàtte de manière générale mënta jàpp lépp liy xew ci dundam fokk mu am ay mbir yoo xam ne day rëcc mais aussi de manière générale aussi un être maanaam nit ki bu fekkee moom il est humain maanaam daa nite tamit day fàtte parce que mënuta def loo ko mës wax wala loo ko mës a def mu ne du ko fàtte maanaam fàtte dafa bokk ci nekk nit maanaam ci ñaari sens yépp euh, beneen bi ci des moom mooy xéewal gu rëy la borom subhaanahu wa defal doomu aadama yi ba tax ñuy fàtte imagineel bu dee naqar yi nga mës a am ci sa àdduna yépp amul benn boo ci fàtte maanaam ni nga ko doon dunde période bi ñu koy am maanaam saa yooyu gën di dem maanaam looy demit maanaam naqar googu ak ni nga ko doon dundee jamono ji muy xew maanaam noonu nga ko continuer di dundee doo ko fàtte bu dee bu doon loolu la imaginer naqar gi maanaam coono gi nga naroon a dundee maanaam xéewal gi la borom bi subhaanahu wa ta'ala def ba tax ngay fàtte mais aussi le fait que ngay fàtte bay fàtte bàkkaar yi nga def loolu tamit xéewalu yàlla la parce que soo ko dul woon loolu su la dul woon dal kon di nga rey sa bopp parce que da ngay wu foo toll donc bon ñi am jom moo tax ñuy wax bien sûr parce que am na ñoo xam ne moom maanaam euh, du ñu rëcc kon fàtte dafa bokk ci doomu aadama euh, ñu ne kon doomu aadama day lii moom moo tax ñu tuddee ko insaan maanaam Euh, ñu naan al insu mu mën a nekk pluriel bi mooy nit ñi wala ñu war a mën a am naasu nit ñi. beneen bi tax ñu war a tuddee an naasu nit ñi moom mooy ñu ne mu ngi jógee ci al uns al unsu mooy wéttaliku ndax dafa am al unsatu wala al unsu ak al wahshatu uns bi tekki wéttaliku ak wexshatu bi tekki njaay àllu maanaam njaay àllu mooy nekk ku contraire domestique sauvage plutôt voilà mooy wexsha xam nga moo tax ñi nekk ci àll bi ñoom gaynde ñoom segg ñoom till gaa yooyu ñoom wuxuus la leen euh, arab di wax al wuxuus mooy les animaux sauvages Euh, li tax nag doomu aadama maanaam unsu mu ngi tugg maanaam mooy kon wéttaliku maanaam mooy koo xamante ne wét da koy déranger maanaam moom nanguwul wét et que pour mu mën nekk li mu doon il faut que mu wéttaliku maanaam il faut que mu am keneen ku nekk ci wetam loolu moom moo tax euh, le fait que nit ki nekk seul di déranger maanaam nekk problème maanaam nekk yow kenn Euh, euh, xeetu euh, célibataire tooñu ma la ah maa ngi tooñu ma la ah loolu di déranger nekk loo xamante ne neexutu dund parce que parce que nit day wéttaliku parce que nit day wéttaliku. ba pare nit ki dafa soxla di dund en société loolu moom moo tax ngay gis maanaam ins maanaam lu fait nit pour mu normal dëgg-dëgg muy wéttaliku gis nga tey boo gisee nit koo xamante ne dafa ñëw ci dëkk boo xamante ne xamu fa dara mutu fa mutu fa ñëw boo koy gis di ko xam maanaam soo koy gis ci mbedd mi di taseeg moom rek xam na ciy dëkku soit ni muy waxee ni muy doxalee ni muy defee wala tout simplement maanaam ni muy maanaam ni ngay gisee ni tax il est perdu maanaam ki dafa réer quoi maanaam euh, retrouver wul ay repères am c'est parce que nit day wéttaliku maanaam dafa soxla nekk koo xamante ne euh, dafa voilà day day ko quoi euh, maanaam mooy lay mooy nit ko maanaam nit mooy être bi nga xamante ne day dund en société voilà loolu mooy nit kuy dund en société voilà am na ñu ne euh, maanaam ce qui fait que le fait que ñuy dund en société di wéttali konte loolu moom mooy ne mooy liñ naan euh, nit ni tey garabam maanaam day soxla yeneen nit ñi ci des tamit maanaam du so du mën nekk moom rek di dund saa su ne noonu ah te mooy euh, yaakaar naa noonu da ko bàddum ngeen koy wax xaw ma voilà ah waaw voilà kon loolu bu kul ak li nga xamante ne maanaam euh, wala boog loolu maanaam dafa bokk kon ci li nga xamante ne moom mooy mooy déterminer nit léegi mu am beneen mbir bi nga xamante ne moom mooy euh, dañ koy wax tamit moom mooy mais boobu plutôt ci nisaa yi la maanaam jigéen ñi ñoom dañ ci am spécificité loolu moom moo tax par exemple euh, jigéen baatu nisaa amul singulier maanaam baatu nisaa amul singulier ci genre am imraatun moo am maanaam imraatun mooy benn jigéen mais euh, boo bëggee wax euh, nisaa nga ne indil singulier wam ci même radical bi nuun siin boo amu ci ak alif ak hamza amu ci ah waaw mën nañ wax imra'atun ay jigéen ñu bari mën nañ koo wax comme ni ñuy wax rajulun comme masalan rajulun mooy benn góor mën nañu wax rijalun voilà ci même radical bi mais nisa comme rijal amul benn baat boo xamante ne ci même radical bi la am pour pour pour signifier benn nit ci jigéen loolu amul ci nisaaw tellement que ñoom ñoo gën a soxla wéttaliku googu maanaam ñoo gën a ñoo gën a soxla di di di di wéttaliku mais aussi nasi'u comme ne innaman nasi'u ziyadatu fi le fait que euh, nasi'u mooy loo xam ne day yéex. maanaam moo tax jigéen ñi cinq man koy wax euh, sax euh, seen mbir day yéex en général <laughs> voilà seen waaj day yéex seen voilà lu ci ëpp seen mbir day yéex moo tax boo yàkkamtee dañ leen di teel a wax à l'avance ñu teel a préparer wu balaa yow ngay jóg maanaam avant rek ngay jóg yow ñoom nan pare loolu nag ci lu bari la mais caractère boobu noonu tamit dafa dafa dafa dafa dafa dafa nekk ci nit rek de manière générale parce que nit soo ko comparé ak lu ëpp ci animaux yi di nga gis ne nit dafa yéex ay mbirum dafa yéex soo ko comparé ak jinne yi wala malaaka yi tamit moom foofu moom di gis carrément ni mu yéexee ay mbir donc ci gàttal léegi kon foofu dinañ gis yàlla bu ne moom borom subhaanahu wa ta'ala su waxee annaas yéen nit ñi dañuy daal di gis kon maanaam bu ñu xoolee radical bi maanaam baat bi fan la jóge daf ñuy permettre ñu mën comprendre kon suñu gisee baat borom subhaanahu wa ta'ala naan ñu yaa ayyuhan naas wala mu wax qul a'udhu bi rabbin naas mu ne eh yéen nit ñi maanaam kon li mu lay wax mooy yow mi nga xam ne danga ngaa gaaw a fàtte maa ngi lay interpeller yow mi nga xamante ne mënoo dund yow kese fokk nga am ñeneen ñu nekk autour de yow di la jàppale ci mbir yi ndax da ngaa néew doole te da nga soxla ku lay wéttali psychologiquement mënoo tenir ci isolement bu yàgg yow nit yow mi mel noonu yow mi nga xamante ne da ngaa yéexi mbir saa yu mën a bëggee jàpp saa yu mën a bëggee def dara dinaa la ko def parce que gaawoo yow war ngaa def attention yaa ayyuhan nas moo tax ittaqu rabbakum ragal dem seen borom def leen attention ci seen borom yéen ñu mel nii yow déjà nii nga mel maam loolu mooy sa caractère intrinsèque bi nga nekkee nit nga mel nii. Euh, ba pare nit lu fait nga nekk nit moom moo lay def nga nekk koo xamante ne. Euh, mu naan ya'budu rabbakum maanaam parce que baat yaa ayyuhan naas bi njëkk ñëw ci alxuraan mooy bi nekk sourate Baqara ya'budu rabbakum la wax. jaamu leen seen borom sinon euh, saar yi nga xam ne ñoom ñoo ubbee yaa ayyuhan naas ittaqu rabbakum lay wax ragal leen seen borom maanaam def leen attention ci seen maanaam ci ngeen moytu li leen seen borom di di di tere euh, kon doomu aadama nit mooy an nisaaw am nañ ñooñu tam ci al unaas la jóge al mooy xeet yi maanaam ne euh, al unaas maanaam bu boobaa dañoo dindi xaraf alif bi lañ génne quoi maanaam dañ ko dañ ko dañ ko dindi xasaf ko bu boobaa nga am an naasu maanaam mooy xeet unaas moom mooy euh, communauté ay nit ko comme ni gars yi waxoon yaa euh, akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unaasun yatatahharuna génne leen yent yàlla Luut alayhi salaam ak gaayam yi ak njabootam ñi topp ci ginnaawam génne leen leen ci seen ci seen dëkk bi parce que ñoom ay ab communauté lañu groupe lañ boo xamante ne nee na ñooy dañuy jéem a sell sellulu maanaam bëgguñu nekk ay góor jigéen nee nañu dañuy jéem a sell sellulu quoi génne leen leen seen kër seen dëkk bi léegi tey buñ ñu jëlee kon am naas borom subhaanahu wa ta'aala ne a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim qul waxal ne euh, loolu waxoon nañ ko ci suñu euh, biñ ko tàmbalee ci sóoratul falaq ne qul a'uuzu maa ngi sàkkoo muslu maanaam qul waxal maanaam ngir kon yonent bi sallallahu alayhi dafa war a joxe message bi wax ji nga xam ne mooy jóge ci alquran jóge ci yeneen borom yenente bi sallallahu ci borom subhaanahu wa taala war a jaar ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngir mu jottali ko nit ñi waxal ne a'udhu maa ngi sàkkoo muslu waxoon nañ tamit ci loolu diggante al-awzu ak al-lawzu al-iyaazu lan moom mooy muslu muslu waaye ci kan la ñuy musloo su nañ ci yàlla rek la ñuy musloo mënoo musloo ci leneen lu dul ci yàlla ak ay turam ak ay meloom mënul nekk ci leneen keneen ku muslu ci leneen lu bokk yàlla turam ay meloom maanaam yow muslu nga ci lu jarul ci lu matul musluwaay a'udhu bi rabbin nas euh, euh, maanaam kon euh, ci li muy muslu tamit mooy lépp loo xam ne lu bon la mooy bi rabbin nas moom mi nga xamante ne maa ngi muslu bi rabbin nas moom xam ne mooy borom nit ñi waxoon nañu baatu rabb dafa jóge ci ñaari xaraf ci ñaari baat radical bu njëkk bi moom mooy at tarbiyatu bi ci des moom mooy ak ar rabwatu at tarbiyatu moom mooy ci yaraate maanaam moom moo lay jël ci njàlbeen di la yëkkati di la defal di la toppatoo jaaral la fi mu la war a jaare la ba keroog nga yegg fa nga war a yegg kooku moom mooy ar-rabb moom mooy ki nga xamante ne tamit moom mooy euh, ki yëwénal say mbir lépp loo xamante ne nar na la gaañ moom moo koy fànq lépp loo xamante ne nar na la maanaam war nga cee jot ci xéewal moom moo la koy bijjil xëccal la ko lépp li nga xam te ne moom moo la koy moom ngay soxla ngir mën a yegg fi nga jëm wala ngir mën a mat li nga doon wala ngir war maanaam loolu tamit moom moo la koy jox Euh, kooku moom mooy euh, rabb euh, beneen bi ci des beneen firi bi beneen bi ci des moom mooy ci rab wala jóge maanaam aw tund moom mooy ne moom moo fiite kaw tiim mbindee fi di leen toppatoo di defar seen lépp waaye tamit moo leen tiim moom leen nekk seen kilifa yilif leen kooku moom mooy rab rab turu yàlla la boo xamante ne dafa dajale mboolem tur yi nga xamante ne dañoo aju ci euh, euh, maanaam ci li aju ci wàllu tur borom subhanahu wa ta'ala waaye tamit ak ci jëfam lépp yooyu yëpp rabb moo leen ko waxe euh, moom mooy kon rabbun naas wax nañ léegi an naas li muy tekki xam nga gis ne kon fii dafa wax ne léegi yow sàkkul yàlla mu musal la ci nit ñi ci seen bopp moom mi leen moom moom nit ñi maanaam nga gis ne léegi fii jóge na ci cadre métaphysique total bi nga xamante ne ci la nekkoon ci sóortul falaxe euh, mu ngi ñëw ci beneen cadre boo xamante ne euh, léegi boobu ci nit ki ci boppam la même bu dee am na côté métaphysique bu bari comme ni koy gisee mais dafa am loo xamante ne ci nit ki ci boppam la aju maanaam moom nit ki moom mooy nekk ku doy waar euh, wala mu ñàkk doy waar et que ay bi nga xamante ne bii paa maanaam ci nit ki la jóge en tant que ayibam soo falaq yi dafay traité musiba yi nga xamante ne ñoom maanaam ñooy ñooy dalaate donc de manière générale mais sooratu naas yi ci ayib yi lay wax maanaam ayib yi ak lan mooy seen originalité parce que mboolem li nga xam ne moom mooy ak mbonte luy gaañaate ci ñaar la mën a jóge mooy ci musiba bi nga xam ne moom dafa extérieur wala mu nekk loo xam ne dafa dal nit ki te nit ki yëgu ko tayu ko wala bu nekk lu xamante ne ab ayib la défaut la bu nekk ci intérieur am boo xamante ne moom moo développé wu nekk lu ko yàqal moom maanaam ñaar yooyu ñooy dal nit sooratul falaq ci plus li mu traité mooy ci musiba yi nga xam ne dafa extérieur ñëw di dal nit ki moom daa toog fi mu toog rek comme ni ko tubaab bi di waxe il n'a rien demandé rek affaire yi di dal ci kawam alors que euh, bu dee ci sooratul naas maanaam bii paa nit ki moom ci boppam am na ci ay part de responsabilité ci li nga xamante ne moom moo koy arrivé en tant que doomu aadama parce que dafa am ay ayib yoo xamante ne moom la développé wala moom la bàyyi mu installé wu ci yaramam ci biiram euh, défaut yooyu vice yooyu yooyu ñoom ñooy développé wu ñoom ñooy euh, ba pare di am ay causalité ci euh, àdduna bi mais aussi ci boppam maanaam ci dundam moom kon Euh, mu ne kon borom subhaanahu wa ta'ala moom mi nga xam ne mooy rabbun naas maanaam kon aaya boobu bu ñu ko gisee dañuy gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci li ñu ciy jànge ko ñu ndax lu ci ëpp gisoon nañ ko ci bi ñu gis xul a'uuzu bil koy tënk mooy ne euh, boo yonent bi sallallahu du moom mooy wax alquran du moom moo ko du ko du ndax bu doon la buñ ne ko waxal wala boog ne alquran dafa am lenn lu mu ci war a am lu mu ciy dindi wala mu am lu mu ci yokk bu doon am na sañ-sañ boobu kon xul bi da ko ciy dindi maanaam ndax danaan rek kon a'udhu bi rabbin nas waaye le fait que ñu ne ko xul a'udhu bi rabbin nas waxal ne maa ngi sàkkoo musu ci borom bi ndeefi mu daal di koy répéter noonu exactement ñu indi ko noonu loolu li muy tegtale mooy tegtale ci anam gu leer ci ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jottali rek exactement comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxee euh, beneen bi ci des mooy euh, gisoon nañ tamit ne Euh, maanaam euh, bokk na tamit ci li ñuy euh, jàngee ci aaya boobu ba tey mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam du mooy mukk li ko yàlla digal comme ni nga xamante ne noonu la ko waxee ne waxal lii mu daan mu daan koy wax noonu tamit maanaam noonu la mel ci ci lépp sallallahu alayhi wasallam maanaam te loolu tamit moom mooy li jaaru ci mboolem julli ñu mel noonu maanaam moom mooy ne comme ni mu wax laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci moom dëgg-dëgg moom yonent yàlla bi maanaam nekk na ci moom maanaam moom ci moom rek li nga xam ne moom mooy royukaay bu mat bi beneen bi nga xamante ne euh, moom mooy euh, lu ñuy jànge tamit ci euh, aaya bi mooy bu ñu xoolee baatu xul bi ci boppam maanaam waxal lay tekki bu jógee ci xaala maanaam dana wax waaye bu ñu xoolee xarab bi ci jëmmi boppam maanaam dinañ gis ne Euh, maanaam euh, xaaf bi ah, comme ñu ko gisee mooy comme alquran bi nga xamante ne dafay wàcc ci maanaam laam bi wàcc maanaam moom mooy mooy euh, mbindeef yi maanaam alquran bi di wàcc ci mbindeef yi kon moom mooy ne alquran bi yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koo déclenché maanaam yàlla daf ko wàcce ci moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir mu mën ko leeralal nit ñi maanaam mu nekk kon ne waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañuy daal di comprendre dès lors wax bi yeneen bi wax ne sallallahu alayhi wa sallam ne euh, utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu jox nañ ma alquran jox nañ ma tamit lu mel ni moom mu ànd ak alquran te mooy lan mooy moom jikkoom moom ci boppam moom mooy ay doxalinam mooy sunnaam sallallahu alayhi wa ay jëfam ay waxam ay doxalinam. beneen mbir bi nga xamante ne tamit euh, def na ko jàngee ci aaya bi moom mooy dëkk bi ñu war a dëkk ci di muslu ci di ñaan borom subhaanahu wa ta'ala bu musal ni ndax. foofu dafa ne waxul daal di ci nekk a'udhu waxul ne uztu uztu mooy sàkku naa muslu maanaam mooy daal le passé waaye a'udhu mooy maa ngi muslu maanaam kon lool dañ ciy xamee ne dañoo war di sax di dàq maanaam dàq di euh, muslu ci borom bi subhaanahu wa ta'ala mu ñuy musal comme ni nga xam ne nag noonu lañ ko gisee woon ci lépp loo xamante ne aw ay la wala luy gaañaate la wala luy musiba la wala ab ayib la maanaam loolu dañ cee war a muslu te loolu moom moo tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñu wax naan ta'awwadu minal fitani ma zahara minha wa ma batan maanaam muslu leen ci euh, fitna yi li ci nëbbu ak li ci feeñ yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam muy muslu ci ay yenn xeet musluwaay yu bare bare bare comme yenn yi nga xamante ne gisoon nañ ko bi ñu tàmbali soo ko falaq maanaam li nga xamante ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la doon muslu ci yu bëree bëri bokk na ci euh, muslu euh, bokk na ci euh, mi ñuy mi ñuy jàng tamit ci aaya bi mooy ne nit ki warta sentiru mukk ne dafa nekk à l'abri maanaam ne rëcc na mucc na garaawul léegi c'est bon parce que su loolu loolu la maanaam baatu a'udhu bu ñëwee ci form boobu maanaam ngir ne tout le temps da nga war a nekk maanaam yëg ne yow nekkuloo à l'abri yàlla heure saa yu ko neexee maanaam maanaam sa ëllëg dafa nekk loo xam ne dafa làqatu dafa nëbbu sa ëllëg assuré wul te yàlla borom subhaanahu wa taala moom moo ko yor te it euh, mboolem loo xamante ne xeetu euh, ay la wala gaaf la wala euh, kii aw aw comme niñ koy waxee cet la maanaam loolu du rëccul maanaam weesuwul maanaam mooy mën na laa dal saa su ne loo xamante ne maanaam tey day jékki-jékki rek yàq sa mboolem li li nga weesu woon li nga defaroon lépp mu yàq ko loolu du lu nit ki mucc du lu nit ki mën a nekk à l'abri te te loolu nag pour pour pour il faut que nit ki di yëg ne maanaam moom dafa dafa war di muslu maam daa war a ñaan borom subhaanahu wa ta'aala mu musul ko. mu war a jàpp mu war a bañ mu xam ne moom nekkul koo xam ne dafa rëcc ci njuyu borom bi subhaanahu wa euh, eh, eh, <laughs> euh, nit ki kon daa bi di ñaan maanaam tout le temps borom subhaanahu wa <coughs> mu musal ko parce que mu wóoru mu nekk à l'abri euh, bokk na ci tamit euh, li ñuy jàngee ci suñu aaya bi euh, mooy xa ne xadariye yi lu ñu wax du dëgg <coughs> ndax xadariye yi ñoom danoo jàpp ne nit ku ne maanaam lii xew yàlla dogalu ko lii xew yàlla dogalu ko affaire bi day xew noonu rek yàlla bind na li muy bind pare na ci def na li muy def ba pare yeneen yi ci des di xew yépp yéenay responsable yi loolu la xadar yeey di wax euh, le fait bu doon loolu rek la kon di dem di muslu ci yàlla saa su nekk du amati sens parce que lu tax parce que comme que yàlla pare na ci léegi yow yaay responsable bi ci lépp léegi yow liñ la mën a wax rek moo jógal nga dox say responsabilité mais bul fi nekk naan da ngay muslu di ñaan ak yooyu yëpp bu ko fi def parce que amul njariñ loolu tamit ci la ñu xamee ni aji wax ji ne ñaan du faj soxla day dalal xel kese loolu waxul dëgg parce su doon loolu la. su doon loolu la maanaam loolu li mu bëgg a wax maanaam loolu xam nga lan lay tekki loolu li muy tekki mooy ñaan bi ngay ñaan du faj sa benn aajo borom bi subhaanahu wa taala c'est pas que da nga koo ñaan que mu ñëw da faj sa aajo et que ñaan gi côté psychologique kese lay doxe amul effet matériel amul effet loolu mooy lan dafa dàq mboolem loo xamante ne réalité spirituelle la boo xamante ne bu mënoon am ci mbiri yi la naam ñaan dafa am ay effet dafa am ay jeexitali boppam xatta ba yenent bi sallallahu alayhi wa sallam sax ne ñaan day delloo sax dogal su fekkente ne ñaan lu xam ne yàlla da ko dogaloon waaye yow nga ñaan yàlla musal ma ci nàngam yàlla jël dogal googu noonu dindi ko remplacer ko par li nga ko ñaan bu doon ne ñaan day dalal xel kese kon wax jooju du amati sens beneen bi ci des kon moom mooy ne dañuy foloo saa su nekk yenent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal ñu ay xeeti ñaan yu dul jeex alquran boo demee nga gis yenent yàlla bi sallallahu alayhi di tàllal seen loxo di ñaan ci ay mbir yoo xamante ne dafa jam yenent yàlla Musaa sa salaam dem ba ci kanamu géej gi jaaxle ñépp tiit mu ñaan euh, yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam keroog Badar mu yëkkati ay loxoom ñaan ba kaalaam wadd bu fekkoonte ne ñaan day dalal xel kese amul benn effet loolu moom mooy ñoo ñëpp dañ doon foo dañ doon caaxaan yal nañu yàlla sàmm loolu moom moo tax wax maanaam du rafetaay gi rek dañuy bàyyi xel dañuy bàyyi xel tamit maanaa bi maanaam li ma bëgg a wax mooy tey bu may waxtaan ak yéen nii yow su may wax ak yow euh, souvent dañ koy fàttali mais bu may wax ak yow le minimum en tant que doomu aadama maanaam en tant que nit le minimum mooy phrase bu ma romb bu ne sa xel war naa gaaw gaawaay boo xam ne maanaam ci nit lay wax war na gaaw gaawaay boo xamante ne war na analyser phrase bi ci saa si ba xool ndax le minimum est-ce que yanu na maanaam maanaam pas ndax dëgg la wala dëgg wala déedéet déedéet juste rek est-ce que yanu na maanaam parce que sinon rek sinon rek ay nit waxatul phrase bu ne rek sooy waxtaan nit phrase bu mu wax bu ne rek automatiquement. sama xel war na gaaw gaawaay boo xam ne war na analyser wax di xool juste rek est-ce que yanu na maanaam maanaam waxuma laaj ndax dëgg la wala du dëgg léegi dëgg la ak du dëgg après dañ koy vérifier mais est que déjà est-ce que logique na euh, te parfois dafa mel ni euh, ñun société wolof bi dafa mel ni ni ñu yare ak ni ñu màggee mooy euh, du ñu loolu parfois dañ ñu koy tere maanaam ndax wax ji yow lii ngay wax ni yor na maanaam maanaam parfois day mel ne luñ ko luñ luñ ko luñ ko tere te loolu loolu du du yoon wu baax te aay bi daf koy wane parce que su doon ne loolu amul njariñ su doon ne ñaan googu amul njariñ day dalalum xel kese kon lan ngay sonalee sa bopp yeneen bi sallallahu alayhi yàlla nan la koy waxee naan ko waxal waxal maa ngi mus muslu maa ngi muslu ci yàlla maanaam muy ña tàllal loxoom ba pare ni wax ne sóortul falaxi ak sóortul naasi ndax ñoom ñooy ñaari musluwaay yu mag yi ah mais ñoom ñooy musluwaay yu mag yi ba nga xamante ne euh, comme niñ ko gisee li taxoon mu wàcc moom mooy njabar gi ñu ko njabaroon su doon ne du faj aajo bi day dalal xel mi kese est-ce que dina dindi njabar gi maanaam cest à euh, euh, ak yeneen ak yeneen maanaam euh, nit ku nit maanaam da ngay toog te loolu day dal ñëpp kenn ku ci nekk ci benn moment ci dundam mu am benn mbir moo xam ne da koy soxal lool. te mbir mi compromettre lool du am benn yaakaar lu dul yàlla mu tàngal loxoom ñaan yàlla yàlla fekk si ko waaw su fekkonte ne day dalal xel kese kon lan moo tax loolu di am tey borom bi wax na ko am man yujibul mutarra iza da'ahu xanaa du yàlla mooy nga xamante ne nit ki bu loroo ba nekk ci situation de nécessité moom moo lay wuyu su ko ñaanee soo ko ñaanee Euh, qadariya yi groupe lañ bu doy waa ay groupe lañ ay ay ay ay façon lañ nag du benn façon kese dafa am ñi nga xamante ne ñoom ñooy xulaatul qadariya yi ñoom ñoo gën a garaaw ñëpp ñooñu la imam ash yi doon wax naan ñooñu ñoom euh, booy dàggasanteeg ñoom dàggasanteel ñoom ak ñoom naziruhum fil ilmi dàggasanteel ak ñoom ci xam-xam bi maanaam xam-xamu yàlla ñoom foofu ngay dàggasante ñoom euh, ndax ñoom dañ ne maanaam groupe boobu mu gën a garaaw ci xadar yi xam ndax naa la ay groupe lañ ñoom dañ ne en réalité mbir yi xew euh, maanaam al amru um mbir mi day jékki-jékki rek xew Euh, amul lenn loo xamante ne nit ki maanaam amul lenn loo xamante ne yàlla def na ko ñu ne bu boobaa imam Shafi'i ne radiyallahu anhu ne léegi dàgg santeel ak ñoom ci xam-xam ci xam-xam loolu mooy lan mooy da leen di laaj ndax yàlla xamoon na ko waa wala déet rek question bi yépp foofu la boo gisee ku mel noonu ne la mbir yi di xew yàlla dogalu ko affaire yi dafa xew nii rek bàyyi leen lu xew ngeen yàlla ko dogal la question bi ñu lay poser premier mooy est-ce que yàlla xamoon na ko waaw wala déet buñ nee yàlla xamu ko woon nekk yéefér buñ nee yàlla xamoon na ko nag boobaa dugal nga leen ci porox ndoll koo xamante ne fañ jëm mooy nga daaneel la parce que boo nee yàlla xamoon nga ko xamoon na ko léegi laaj bi ciy tegu moom mooy te mooy mooy bi bi topp boppam mooy est-ce que mënoon na demee neneen lu bokkut ak na ko yàlla xamee woon. question man ta parce que foofu tamit ñaari possibilité moo ci am bu nee ahan kay mënoon na lu bokkut na ko yàlla xamee woon bu boobaa question bi lenn lay daal di doon mooy. kon it maanaam ñoom dañu ne nekk yéefir mooy kon ndekete yàlla man naa xam dara ndegete la mu xam du noona ah maanaam mën naa jàpp dara ndekete yoo du woon loola maanaam kon loolu tamit day daal di dàqu mu des beneen beneen phase bi mooy ne yàlla ahan kay na mu ko xame woon mënta woon mënta demee neneen lu bokkut ak na ko yàlla xame noonu rek lu mën nekk bu boobaa tontu foofu tamit dañuy daal di am beneen boobaa day am beneen na lu ñu mën a tontoo moom mooy lan mooy soo d'accord ni mënta demee neneen lu bokkut ak naka yàlla xame loolu moom mooy kon ni mu amee nii noonu la ko yàlla bëggee woon te nii la ko xamee woon te nii la ko dogale léegi bu fekkente ne euh, mu am nag ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy mu'tazila yi maanaam ba tey ci qadar yi lañ leen di boole mais groupe lañ mu mu'tazila yi mu'tazila yi benn groupe lañ woon bu lëmbe adduna bi ci seeni jamono ñi nga xam ne ñooñu lañ leen mën a gam-gam leen ak suñ jamono ji mooy orientaliste yi te sax xaw nañu wute parce que orientaliste yi li ci ëpp dun ay jullit voilà souvent ay juif lañu doon wala ay chrétiens yoo xamante ne Euh, culture islam da leen di neex yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf leen a neex en tant que héros et que làkk arabe da leen a neex donc ñooñu souvent euh, ñu ciy def ay études di ci jàng nekk ay universitaire ci domaine boobu voilà di ci def ay thèse ainsi de suite ñooñu orientalistes si souvent noonu lañ mel euh, ce qui fait que dinañuy wax ci lislaam ak yooyu mais du ñu nangu l'islam nekk diine bi mu doon maanaam ba pare dañuy bëri lu ñuy dugal ay xalaat xalaat yoo xamante ne day erroné suuf ba day yàqu parce que xalaat bu jub du wuteeg l'islam waaye xalaat bu yàqu ba pare teg ko ci seenum xel ñoom bi yàqu ba pare ba jàpp ne àdduna bi maanaam ñëpp noonu lañ war a xalaate parce que ñoom ñooy intellectuels yi maanaam en quelque sorte nii lañ leen mën a euh, moo Mu'tazila yi ñu jege ñooñu lañ sauf ko ñoom ay ay ci biir l'islam lañ bokk am na sax jamono joo xamante ne ñoom ñoo yoroon nguur ak l'islam bi maanaam euh, autorité islam yi ëpp fi ci àdduna bi ñuy dox ñoom ñoo ko yoroon te dañoo teel a génn ndax jamonoy salaf yi déjà ñu ngi fi woon euh, moo tax euh, problème yi ngeen doon dégg ak ñoom imam Ahmad ibn Hanbal ay ñoom imam al-Bukhari problème yi ñu amoon yëpp ak Mu'tazila yi lañ ko amee woon te comme bi daa yi dafa am benn mbir boo xamante ne moom lañu ñu bokk foo fekk nitu bidaa yi bokk na ci benn caractéristique bu ñu mooy euh, weer wax waxtaan kese ñu débattre teg mbir mi ci xam-xam loolu arrangé wu leen parce que loolu su amee seenu caaxaan day daal di wuññeeku day daal di feeñ leer nañ moo tax ñoom daa iman li leen di arrangé moom mooy di utilise force bi maanaam ñoom doole rek voilà jamais ñu bokk ci ay débat débat nii débat bu leer déedéet bu ñuy invité débat kenn sax dañuy xool ñi gën a ñàkk xel ñi nga xamante ne ñooy mayoo faible yi ñooñu la ñuy invité débat teg leen ñuy waxtaan ak ñoom bu ko defee nit ñi di gis ne ñii xëy na xamuñu dara wala xëy na lii xëy na laa jamais ñu jéem xool ñi nga xam ne ñooy vrai borom xam-xam yi ci ña ñuy waxal mais bu fekkente ne nag vrai borom xam-xam yi ca ña waxal ñëw nañ. ñoom beneen façon la ñuy utiliser mooy doole moo tax nga gis ne ñu amoon problème ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy imam yu mag yi ñoom imam Ahmad imam Bukhari ci ginnaaw rahmatullah ba ci ginnaaw gi bien après ay siècle après maanaam ba tey ñu ngi fi woon maanaam ñu nekk ñoo xamante ne euh, ci jamonoy salaf yi comme ni ko waxee ci la ñu ci la ñu tàmbale woon génn d'ailleurs imam al-Ash'ari muy imam ahlu sunnati wal jamaa ci jamono jooju maanaam moom ci ñoom moom ci boppam ci ñoom la bokkoon moo tax zale yi ci boppam la bokkoon avant après ci la tuub bi mu tuubee ci la ñëw daal di war a leeral nag ne man nag léegi waa ahlu sunna lay défendre daal di indi bind ay téwu maanaam bind ay tiire euh, ngir dàggasante am mu'tazila yi liggéey bu rafet boobu ci def moom moo tax ñu bëri ci waa ahlu sunna wal jamaa nekk ay ash'ari wala ash'ari yi euh, mu'tazila yi kon ñoom bokk na ci si ni ñuy xalaatam ndax bëri na fu ñu wuteek ahlu sunna wal jamaa mais bokk na ci point bii mu'tazila yi ñoom dañuy jéem a jaay nandite dañu naan euh, d'accord ñun mënuñu ne buñ gisee ni àdduna bi du dox mënuñu ne euh, yàlla mooy dogal affaire yi quoi non loolu moom mënuñu ko wax quoi parce que quand même parce que en fait ñoom dañoo bëri fuñ juume bokk na ci jàpp gi ñu ne bu ñu jàppee ne yàlla mooy dogal mbir mi dañuy tooñ yàlla maanaam ñoom loolu lañ jàpp bu ñu jàppee ne yàllaay dogal mbir bi te ñu gis nit ñii di feebar ñii di dee ñii di ñàkk ñii di ami problème ñii di nangam ñii di bon bu ñu jàppee ni kon yàllaay dogal dañuy tooñ yàlla dañ koy daal di accuser ni kon moom yu bon yii fi ne moo ko def maanaam loolu moom moo tax ñoom woo wax ne yàlla mooy dogal mbir mi. dinañ gis ne ñu bari ci wolof xalaatu mu'tazila lay lañ wax te dinañ gis ne tamit te lu mat a bàyyi xel la waxuma seen population bi mais ba ci ñuy waaraate entre sëriñ seeg ustaas yi lu ci ëpp boo déggee ñu wax di gis ne xalaat bi ñu yor mooy xalaatu mu'tazila yi yoruñu xalaatu ahlu sunna wal jamaa soo leen di déglu bu baax nga settantal seen wax loolu ngay seetlu parce que duñu comprendre duñu ne ñoom comme moo tax la lañuy wax gars yi dañuy wax ne yàlla am na nag loo xamante ne yàlla dogalu ko ah am na yoo xam ne yàlla la waaye am na yoo xam ne yàlla dogalu ko yooyu la ñuy wax wala ñu ne ah voilà voilà yenn yi du dogal wala eh eh toog wala euh, ñoom lu ñuy wax ñoom lañ ne en fait yàlla dafa indi cinquante pour cent ci mbir mi nit ki indi cinquante pour cent ci mbir mi bi ñu boole mbir mi mu nekk cent pour cent maanaam loolu moom mooy lan ñoom jàpp nañ ne masalan man mi exemple maanaam yàlla li mu def ci man li mu dogal ci man mooy faculté bi maanaam le fait que mën a wax am naa làmmiñ am naa tuñ boo xam ne méttiwut làmmiñ boo xamante ne am naa ngaam am naa timbre de voix yooyu yépp nag yàllaa ko def ci man loolu moom yàllaa ko dogal waaye ndax damay jàng alxuraan walla damay taasu loolu par contre du dogalu yàlla samay affaire la man maanaam man maa choisir man maa dogal man maa def loolu sama création la man ah ñoom loolu lañuy wax foofu nag la juume te point bu sew la parce ñu bari yu bari dañu jàpp ne wax ji logique na maanaam dañoo jàpp ne lii moom yanoon a maanaa kat maanaam mooy lan ñoom jàpp nañ ne euh, euh, yàlla moom may loxo jeex na loolu rek la yàlla dogal ci man may ma loxo rek la def loxo bu mën a yëkkati di mën a teg di mën a def dara waaye ndax damay jël sama loxo di ci yëkkati lu baax wala damay dem di sàcc yëfi jàmbur loolu yàlla dogalu ko loolu man nii la maanaam euh, aqida boobu la ñu yor maanaam mooy dañuy jaay naan di teg quoi dañuy teg diin euh, alors que loolu du dëgg yàlla moo dogal lépp comme ni ko maam Ibrahima salama waxee wallahu xalaqakum wa ma ta'maluna yàlla moo leen bind yéen ak seen jëf yépp yàlla mooy borom nit ñi baatu rabb boobu rabbu naas yi da ciy gisaale ki nga xam ne moom mooy toppatoo mooy defar mooy fànk mooy teg mooy teggi mooy diriger mooy rabbu naas maanaam loolu dafay impliquer ne amul dara lu ko rëcc ci mbir mi du début à la beneen mbir mi tamit mooy ne euh, jëf jëf pour mu am maanaam man ak yow mënuñu defandoo benn affaire man ma def ko ba mu mat sëkk ba pare yow nga def ko en même temps que loolu mënul ne maanaam loolu mënta nekk man ak yow ñu bokk benn jëf man ma def ko ba mat sëkk ba pare nga defa dookook man mënta nekk maanaam tey bu ma jëlee benn kayit ma taal ko benn taal bi su doyee pour taal ko ba mu jeex maanaam beneen taal du ko lakk taal bii rek ko lakk benn bii rek moo ko lakk li ma dugal nii mu noyyi ma noyyi ko ma génnewaat ko boobu ma duggoon oxygène boobu man su ma ko noyyee yow mënoo koo noyyi en même que man benn bii la molécule boobu mënoo ko nooy maanaam mënu ko nooy yow nooy yow euh, c'est-à-dire que c'est que te loolu ci jëf rek la aju ah du du watee affaire bind parce que bind beneen niveau la encore maanaam créer jële dara ci néant inexistence indi ko ci existence loolu beneen niveau bu gën a kawe la ko c'est comme man lii rek mënu ma ko def maanaam mënta ne maanaam tey bu ma jàppee benn peeru kurus xëcc bu ma ko xësee ba xëcc peeru kurus boobu xëcc googu yow mënatoo ko def maanaam benn mbir ñun ñëpp mënuñu ko maanaam bu ko kenn xësee ba def kooku rek moo ko mun def keneen mëntu ko defandoo te ñeent maanaam mënul c'est fii jeex na maanaam mënuñu bokk defandoo ko non seulement ma ba pare mënu ma ko def ba pare yow nga def ko mënta ne. loolu mooy ku nekk jëf ji jëf ji moom la concerné ko. waaw et que moom rek ko def keneen def ko. Ah bon léegi ñu jël exemple pour mbay di comprendre tey dànk ko ceeb moo xëse ba dànk ba sex ko ba sàqal ko ba won ko c'est fini maanaam keneen mënti jëlaat da jëmmi dank ceeb boobu sex ko won ko mënta ne maanaam moom mën naa jël dànk ceeb bu nuroog bi ma jël mën naa sàq bi bu nuróog bi ma sàq bi mais jëmmi dànk ceeb boppam mënatu ko c'est fini ah. voilà voilà voilà <laughs> voilà loolu. rien que à ce niveau là maanaam te loolu mooy niveau bi gën a baax mënuñu ko bokk lan ngay xalaat ci li nga xamante ne moom mooy dem ba bind dara créer ko amal ko naam jëf ji man lañ koy askanale parce que man maa ko def mais kan moo ko créer yàlla boo ko créer boo ko amal parce que man aw ma possibilité créer jële dara ci inexistence indi ko ci existence loolu mënu ma yàlla moo koy def loolu te yàlla boobu noonu koy def dogaloon na ne dana am ba pare xamoon na ko te noonu la ko bëggee woon noonu la ko nammee kattanam noonu la jëlee mbir mi ci ñàkk am indi ko ci am mu dëppoo am la mu ko bëggee na mu ko xamee voilà euh, mais ba tey aaya bi bu ñu ko déggee dinañ ci gisaale beneen jàngat boo xamante ne bii paa day dajji waxu ñi nga xam ne ñoom ñooy jàbari yeyi parce que jàbari yi lan lañ wax jàbari yeyi ñoom dañoo dañoo nekk totalement à l'opposé wu xadari yeyi ñoom dañoo jàpp ne maanaam man waj wax jii may wax sax waxuma ko maanaam yàllaa koy wax et ko finalement euh, bu doon ne dañ ne ñu bàyyi xel bu doon ne dañ ne yàlla moom moo bind wax ji ci man wala moom moo feeñal wax ji ci man dinañ wax dëgg mais le fait ñu jàpp ne yàlla moo ko def maanaam moom moo ko wax du man foofu la ñu waxulee dëgg. ci des tamit moom mooy le fait que ñoom ñu ne maanaam ñu en fait qadariyé yi li impliqué seen xalaat moom mooy lan mooy nit ñi ñoom ils sont tout totalement responsables ci lépp amul lenn lu ci yàlla def du dara amul dogal et que yàlla nekkul di defar liy xew mbir yi dafa naturellement lay xewee <coughs> maanaam ñoom dañuy génn bépp pouvoir divin ci mbir yi xew foofu lañ juume jabriya yi fi ñu juumee mooy jàpp gi ñu jàpp ne tey par exemple man su ma waxee lu bon wala ma def ko wala yooyu yëpp yàlla moo ma ci xiir kese amul lenn lu ma rëm maanaam man duma ma responsable en quoi que ce soit donc foofu lañ juumee le fait que jàpp ne voilà man dama subir affaire yi de manière totale loolu am na dëgg la. mais ñoom ñoom le fait ñu jàpp ne la mu ko subir donc du ma responsable foofu lañ juume ba pare ñoom dañoo jàpp ne euh, maanaam man du ma xalaat duma def du ma kii et que ce qui su ma su ma nekkee ci lu baax su ma nekkee ci lu baax aw ma ci benn mébét loolu tamit dëgg la su ma nekkee ci lu bon aw ma ci benn problème loolu dëgg waaye jàpp nañ ne su ma nekkee ci lu baax ak ma nekk ci lu bon yépp a yam foofu lañ juume maanaam ñoom dañoo jàpp ne tey bu ma nekkee ci lu baax fii ci àdduna c'est parce que tout simplement aw ma woon foawu lu dul nekk ci lu baax waaye bu ma nekkee ci lu bon aw ma woon choix lu dul nekk ci lu bon waaye allaaxira bu joxee itam li ma nekkee woon ci àdduna amul benn conséquence ci allaaxira maanaam mooy nit ki mën nay nekk fii ci àdduna di def lu baax di def lu baax di def lu baax dundam yépp mu nekk ci lu baax bu deewee yàlla yóbbu ko sa sawara parce que tout simplement euh, moom amul amul responsabilité responsabilité ci dara et nit ki tam bu nekkee ci lu ci lu bon maanaam nit ki mën naa nekk ci lu bon lu bon rek la di dunde ba keroog muy dee après day dem àjjana kee def lu baax moom dem asawara parce que tout simplement amul benn responsabilité ci dara yàlla daal la ko xiir ci lu bon li mu nekk rek comme que yàllaa ko ci xiir nag bu non c'est que seen bi dafa am leneen sax lu ci ne mooy kenn waru koo ŋàññe maanaam moom lu bon li mu nekkee kenn waru koo ŋàññ kenn waru koo critiquer kenn waru koo dénoncer kenn warta wax dara nañ ko bàyyi noonu parce que yàllaa ko ci xiir ñoom foofu lañ juume maanaam ñoom juumuñu sur le fait que ñu jàpp ne yàlla moo dogal mbir yi déedéet du foofu lañ juume ñoom fi ñu juumee mooy le fait ñu jàpp ne comme moo ko dogalee noonu benn responsabilité waruñu ko situer ci quoi que ce soit et amul mbiri causalité cause à effet boobu amul lien de causalité existé wul ci dara alors que waa ahlu sunna wal jamaa ñoom dañuy wax ne déet dañu nekk ci digg bi d'accord nañ ne yàlla boo dogal lépp li xewul c'est parce que yàlla la neex noonu la demee te noonu rek la mënoon demee mënul demee neneen waaye nag nit ñi tamit dañoo am ay responsabilité yu ñu leen teg et mbir mi su amee maanaam yow li nga nekkee nii dafay impliquer ëllëg. sa ëllëg maanaam li nga mel nii maanaam lien de causalité boobu dafa réel dafa am ndax yàlla moom nga xam ne mooy dogal mbir mi moom mooy mu musabbibul asbab moom moo sababal sabab yi mhm. te sabab bu ne day am ay effet cause bu ne dafay may conséquence yàlla ba mu tegee cause yi ci la lay wan ne conséquence yi dina am yi waa kon nag boo nekkee ci yoonu jub loolu la lay wan ne la yoonu maanaam yoonu njub boo ko teggiwul sa tànk loolu maanaam mandarga la buy wane ne yow mii nitu àjjana nga waaye bu fekkente ne yoon bi mu la teg bi nga bi teg bi nga tegu mooy yoonu sànkute loolu day wane ne yow mii nitu safara nga léegi nag dañuy wax ne bu dee yàlla ñu ne yàlla bu dee lu baax ñu askanale ko yàlla bu dee lu bon ñu bañ ko askanale yàlla waaye loolu ci buntu teggin la dugg loolu buntu teggin kese la waaye réalité bi mooy ne yàlla moo dogal lépp foofu la euh, parce que ci euh, aaya bi da ngay dafay wax yeneen bi sallallahu alayhi ne ko waxal ce qui veut dire que buñ ne ko yow waxal moom mooy wax buñ ne ko ne a'udhu maa ngi sàkkoo musu moom moo musu waaye nag mënta doyloo ci moom parce que xam na ni moom dafa faible kii tax mu mucc nag mooy yàlla yàlla mooy dogal mucc gi waaye moom moom moo ñaan mucc maanaam bu boobaa qadariyee euh, yi seen wax teggeeku na jabar yi seen wax teggeeku na benn wax rekk fi des mooy waxu ahlu sunnati wal jamaa euh, Euh, bokk na ci li ñuy jàngee ci aaya boobu ba tey mooy ne borom bi subhaanahu wa moom moom nit ñi te it mi ngi leen di toppatoo kon nit ki lépp loo xamante ne am na ko suba ba ngoon guddeeg bëccëg war na ko sante yàlla ndax moom borom bi subhaanahu wa taala moom moom moom nit ñi maanaam ngay gisee tamit bi muy ubbi alquran bi daf koo tàmbalee ci alhamdulillahi rabbil alamin sant yàlla bi nga xam ne moom moom moom mbindee fi maanaam moo leen di toppatoo moo di defar mooy yéwénal seeni mbir moo leen tiim ah di di di di di di di di ko di leen toppatoo lépp lu leen nar a gaañ moom moo koy fànq borom boobu nag subhaanahu wa taala ñu nit dañoo war a xam loolu ci moom ne moom moo koy def te kooku tamit moom mooy ki lay gindi ci lu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo sànku tamit gis gi mu gis ne sànkute moom moo gën a yéwén ci ñoom moo tax mu orienté leen ci sànkute yàlla daf kaa bind ba pare dogal ci moom li gën a yéwén ci li gën a yéwén ci moom li gën a yéwén ci moom maanaam li nga xamante ne moo gën a adapté ak nature parce que ki nga xamante ne dafa jub kooku njub gi moo gën a adapté ak moom moo gën a yell ci moom moo tax moo tax ak njub ne ci moom ki dëng dafa fekk ne ak ndëngte moo gën a yelloo ci moom kese ndax moo gën a euh, yéwén maanaam moo gën a yelloo ci moom maanaam moom noonu la mën a mel mënta mel neneen tey par exemple euh, su ma jëlee euh, su ma jëlee par exemple mur bii nii mur bi ak jubam moo gën a yelloo ci moom maanaam daa war a jub pour mu mën baax pour mu mën rafet pour mu mën sell daa war a jub ba pare dafa war a dëgër mais rideau bii nii. ak dëgër gën te yelloo ci moom li gën a yelloo ci moom mooy mu nooy suuful ngelaw li di ko mën di ub moo tax tamit mu mel ni mu mel maanaam lenn lu ci nekk dafa am lu mu war a mel ci moom maanaam loolu moom moo tax selon angle bi ngay xoole maanaam ngay waxee ni ci dafa dëng wala yu mel noonu waaye ndëngte gi ci zahir la nekk waaye ci baatam bi ak njub la ndax ndax li nga xamante ni dëng moo yelloo ci moom kooku daa war a dëng rek voilà kon exemple bi ñu ci gisoon ci Kunûz rek mooy june bi nga xamante ne maanaam flèche bi flèche bi bu ma koy teg bant boobu di di di di di di di teewu nii tamit tamit tamit tamit mel ni demi cercle arc bi kooku bu jubee lu baax kooku li baax ci moom mooy mu dëng ki nga xamante ne nag loolu moom moo tax loolu moom moo tax loolu benn question rek mooy soulevé wu muy secret ndogal foofu la secret ndogal di dugge maanaam mooy ne mbir la moo xamante ne yàlla moo ko dogalee noonu mais lu tax ci mbaax yelloo ci moom kee mbon yelloo ci moom loolu ndogal la bu yàlla def boo xam ne secret bi ñun def ñoo nëbbu moom yàlla moo ko denc xam ko voilà loolu secret la boo xamante ne yàlla na nëbb moo tax yent yàlla Nuh alayhi salaam bi muy wax ak yàlla ci lu tax doomam ji te kii doomam la borom subhaanahu wa ta'aala def na ko laa tas'alnii maa laysa laka bihi ilmun loo xam ne amoo ci xam-xam bul ma ko laaj wa inni a'uuzuka an takuuna minal jaahiliin maa ngi lay dànkaafu ci nga bokk ci ñi réer parce que doomam dafa gis ne doom ji ci waa këram la bokk te yàlla dañu ko woon yow ak sa waa kër dinañu yéen ñëpp dinaa leen musal doom ji ñëw euh, duus wi yanu ji ko yanu ko ba ci kaw dóor ko dugal ko ci biir mu bokk ci ñi la mu ko mais inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haqq sama doom ji sama njaboot la bokk te yow li ngay wax lépp loo digge dëgg la maanaam daa bëggoon a xam secret ndogal bii lan la mais comme que secret ndogal nag yàlla da koo denc dencal ko boppam. loolu moom mu ne ko nag maa ngi lay dànkaaf ci loolu bul bul bul ko lijjanti maanaam lu tax doom ji sànk lu tax doom ji alku lu tax mu nekk nit ku bon parce que loolu secret la boo xam ne ñaar parce que secret ndogal lu tax ñuy wax secret ndogal parce que ñaari possibilité moo am imaginer ki nga xamante ne yàlla daf koo bind amutoon waxul woon ne na ko yàlla amal mais yàlla moom moo ko amal parce que amul ku ku taxaw ne yàlla damaa bëgg nga amal ma maanaam yàlla ci boppam moo la amal mu jëli ko ci ñàkk am indi ko ci kam indi ko ci àdduna bi ah mu dund fi ci pauvreté bu gën a extrême ci circonstances yi gën a jafe yi gën a naqari mu dund ci mais comme yéefir la aussi mu dee dem safara war faa sax abadan kooku euh, kooku ñaari possibilité moo mën a ne mooy ñu nekkoon kii de yàlla tooñ na ko parce que quand même na ko bàyyi ci ñàkk am rek mais yàlla du tooñ mënta nekk mu tooñ kon beneen mbir rek a fi des mooy te yàlla soxorul benn mbir rek a fi des mooy am na secret bu tax secret boobu la dencal boppam ba pare bëgg nit ñi nangu ne moom dafa am droit jël secret boobu dencal ko boppam nit ñi dañoo war a nangu loolu ne yàlla moom moo am droit wu boobu mu dencal ko boppam nga yam ci ne yow jaam la waaw affaire bi loolu la